ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim asmi' bihim wa absir yawma yaatuunanaa laakini adh-dhaalimuuna al-yawma fii mubiin kon ci suñu jotaay bii ñu génn laaye bii dañ koo jàngoon waaye jotuñu ko ndax ñu ngi gisoon la nga xam ne lañ waxoon ne dinañ ci ñëw mooy lëkkaale bi amoon laaye yiñ gisoon tam doon nettali li nga xam ne mooy jundoog Seydina Isaa alayhi salaatu wassalaam ak xew-xew ñoom seydina jaafar ibn abi taalib radiyallahu taala anhu wa ardaa ni nga xam ne noonu la doon sukkandikoo ci laaya yi keroog ba nga xamante ne nii ci la leen yeneen bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi daal di yebal ñu daal di woon dem fi nga xam ne mooy Abisini fële ca Éthiopie ca buurub Négis di Négis bi am Najaashi kon loolu lañu gisoon tey nag ñu war a jël laaya bi di fanweer bi ak juróom-ñett mu nekkoon kon ginnaaw bi mu nettalee li nga xamante ne mooy nettalib Seydina Isa alayhi salaam mu ne kantaan ak ñi nga xam ne ñooy kuréel yi nag ñoom ñoo ñëw daal di ciy wéet daal di ciy wuute mooy kuréelu yahuud yi karcaan yi mu ne la ñoom ñu wute seen diggante nag waaye toskare ñeel na lilladiina kafaru ñi nga xam ne ñoo weddi xabaar bii ñu nettali fii ne demewul woon nii naan ay doomu yàlla la ak yooyule wal iyaadu billah nu ne nag min mashhadi yawmin azim ci seen teewaay keroog bés bu màgg ba nga xam ne muy yawmal qiyaam walaa leen di mbugale mu ne kon asmi' bihim mu ne déglu leen rek wa absir ta nga xool yawma yaatuunanaa bis bi nga xam ne lañ ñuy dikkal laakini adh-dhalimuuna al-yawma waaye li am ba des mooy ñi nga xam ne ñooy bokkaalekat yi way tooñkatu seen bopp yi tey de fii ñu ngi ci ak cànkute mu biinin goo xam ne gu leer leer la boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñu ne kalimatu asmi' bihim wa basir am ñu ne lii nii mooy ne lafz bi mooy li nga xamante ne nii mooy tëggiin wi mooy am ndigal la asmi' déglul bihim mooy déglu leen waaye ñu ne waaye xabaar la ci borom bi tabaaraka wa taala mooy information lay joxe mooy day xabaare mooy ne yow yonent bi alayhi salaatu mooy ñii yawmal qiyaam mooy ñaay yi ñoom bu keroogee kenn du leen gën gis li nga xam ne moom la kenn du leen gën a dégg lañ leen doon dig fii ci àddina ñu koy weddi waaye kenn du leen gën a gis keroog yawmal qiyaam yi nga xam ne moom lañ leen doon tukkoo ñu koy weddi waaye nag mu nekk jamono joo xamante ne nii seen seen gis googu seen dégg googu du leen jariñ ndax jariñul foofu dara loolu benn wax la mu am beneen kuréel ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñu ne asmi' bihim wa absir fii nii li ci suñu boroom jublu mooy asmia bihim mooy déglul li nga xam ne mooy seen kéefér guñ nekk ak seen waxu kéefér yu ñu nekk fii ci kaw suuf wa absir waaye xoolal nan laa leen di mbugale fii ci àddina waaye nan laa leen di mbugale yawmal qiyaam wala nga ne nan laa leen di mbugale nga ne kañ nga leen di mbugal boroom bi mu ne yawma yaatuna na naa bés bi nga xamante ne nii la ñuy dikkal de laakini zaalimuuna al yawm waaye li am ba mooy nga xamante ne nii gis nga bokkaalekat yi fii nii ci àddina mooy ne bàyyi leen rek fii dalaalim biin ñoom ñu ngi ci cànkute goo xamante ne nii mooy gu màgg la ci beneen wax bi mooy mooy dëgg xoolal nan laa leen di mbugale mooy ni mbugale fii ci àddina wala alaaxira rek waaye tey jii moom li leer mooy ne ñoom ci kaw suuf fii dalaalin biin al ma ñu ngi ci cànkute gu leer mu ne wa anzirhum yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di leen xuppee ñoom yéeféer yi li nga xamante ne nii yawmal hasra xuppee dee leen te tëkkoo leen xuppu leen nag yawmal xasrati bésub bi nga xam ne mooy bésub rëccu ba dee id qudiyal amru keroog bi nga xamante ne nii la suñu borom di atte jaam yi nag daal di atte dogal mbir yi atte na mbir yi nag ba ni nga xamante ne nii ñoom moom seenu mbugal leen leer na wahum te ñoom fii ghaflatin ñu nekk ci yëgadi yi te ñoom bu keroogee laa yu'minun mooy ne duñu gëm dara parce que boom jamono yi ngëm weesu na suñu boroom nag mooy laaye bii gis nga xadiis liñ doon wax keroog nga ñu ngi doon boo xamante ne nii jotuñu woon a wax moo ko soloo mooy bi ñu naan dee di wax Seydina Yaxya ay ngëneelam allahu akbar nan moom mooy rendi li nga xam ne mooy dee xam nga xadiis boobu dañ ko tudd waxuñu sax kan moo ko solo al imaamu Ahmad ibnu Muhammad moo ko solo fi nga xamante ne nii mooy ci musnad bi waaye ki nga xamante ne nii it mooy al imaamu al Buxaari rahmatullahi alayhi moom it daal dina koy soloo comme ni nga xamante ne nii noonee la ko ki nga xamante ne nii daal di waxee waaye am na tamit voilà mu ngi tamit ci ah, ah, mu wa musna ki ah, saxiixayni kay voilà mooy al imaam at al imaam muslim tamit daal dina koy solo moom nag léegi nag mooy loolu nag léegi xadis boobu noonu mooy bi que ne mooy xar mooy bë euh, nag ci yumtu dee dañ koy soppi def ko aw xar moo xam ne mu mu weex la tarafet léegi Seydina Yaxya moo koy rendi kero xadis boobu noonu xam nga nan la jeexe yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy xam nga ñu la doon wax ba muy jeex suñu boroom bu ñu rendee ba li nga xam ne mooy dee ba pare danaan leen yéen waa ajjana yaa ahlal jannati xuluudun fala mawt yéen waa ajjana sax leen ci biir ajjana ta amatul dee wa yaa ahlan naari te yéen waa sawar safara xuluudun sax leen ci biir safara balaa mawta amul dee après de léegi nag ginnaaw ba yonenti ma lay saar salaam wax lool dafa jàng laay bii nii nga xam ne lañ gis mu ne war yonenti bi alayhi salaatu wassalaam daal di jàng daal di ci teg ne wa andirhum yawmal hasrati idh qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum laa yu'minuun léegi nag mu ne wa andirhum xuppal yéeféer yi yawmal hasrati bisub lañu bësub rëccu ba moo tax boroom xam-xam yi ñu ci ëpp ne booy bés bii mooy bés bi nga xam ne moom seenu dugg safara xam nga safara am na ñoo xam ne dinañ fa dugg génnaat ci yoo xam moo xam ne ñoo xam ne dañoo gëmoon yàlla mooy gëmoon nañu waaye dañoo def ay bàkkaar yu rëy yoo xam ne mooy ne amul dara lu leen borom bi jéggale du ko leen rammoo du borom bi ci boppam jéggal leen sans rien wala ñoom ñu jéggalu wala kenn tinu leen loolu lépp amu ci ba nga xam ne borom bi ci dogalam mu njëkk mooy ne ñii fu ñu jaar dinañ jaar safara mooy ngëm yàlla lañ ñooñu dañ leen di ji nga xam ne moom ci lañuy faat ci la ñuy génn ña waroon a dugg ña duggoon safara ci way ngëm yàlla yi génn leen ba dugal leen fi nga xam ne mooy aljana nag ba mu jeex ci lañuy rendi dee bu ñu ko rendee nag ne yéen waa al yéen waa aljana xoloodun fanamawut ay wawaayu sax leen fi ngeen ne muy biir aljana te dee amatul yéen waa safara kanta yéen tamit xoloodun daal di leen sax fanamawut amatul dee dee léegi nag boro su kon su yonent ma lay saab saab jàng laaya xuppaleen bés boobu mooy bés bi nga xam ne yawmal xasrati bisub rëccu bi nga xam ne yéefér yi dañuy nekk ca biir àjjana nag ak biir safara gis ñu rendi dee ba pare ñu ne leen sax leen fi amatulu génn te amatulu dee gaa yi nag fa la ñuy rëccoo rëccu gu rëy rëy rëy waaye naan ay waaye aka neexoon waaye ca suñu àjjana waaye ñu jaamu woon suñu boroom moo tax ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ne lii la mooy ne bés bii day wax lii mooy yawmul xasra mooy bés bii de mooy bés bi ñuy faat deene leen sax leen tamatul génn kon il ko di wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax mu jàng laaya bi wahum te ñoom fii ghaflatin ñu nekk jig yëgëri wahum la yu'minun te ñoom du ñu gëm dara suñu borom ne inna ñun nahnu narithul arda ñun dañooy doon suuf si yépp mooy suuf si ci suñu loxo la newoon te ci lay delluwaat ma su fee jóge waaye boroom bi lépp lu la dénkoon lu mu dénkoonum mbindeef mu foog ne moo ko moom na ko leer ne loolu lépp ci borom bi tabaaraka wa taala lay dellu waman alayha waaye képp koo xamante ne nii mas ngaa nekk ci kaw suuf borom bi tabaaraka wa taala moo lay moomi waat ëllëg de moo tax ku génn àddina rek ñu ne ana fa lu jëm mu ne moom de boroomam a ko moom wala yu mel noonu moo ko woo kon nag mbir maa ngi noonu ne kon suñu boroom ne nag ku ak ñi ci kaw suuf yépp wa ilayna te ci ñun nag yurja'una lañ leen di dellu mooy li ñu wax léegi rek képp koo xam ne faatu na daal ñu ne ay wa boroomam de moo ko jël kon mbër maa ngi noonu mu ne nag wadkur ginnaaw nag bi mu waxee lii nag muy ñëw nag ci nettali beneen yonente alayhi salaatu wassalaam ginnaaw bi nga xam ne lañ gis seydinaa Zakariya ak seydinaa Yahya ak seydinaa ki nga xamante ne mooy wa sayyidatuna Maryam ak ki nga xamante ne mooy seydinaa Isa ni wujudoo alayhi salaatu wassalaam